min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saalis baabu sabr. wa an abii sa'iidin wa abii hurayrata radiyallaahu ta'aalaa anhumaa ani nabiyyi sallallaahu alayhi wa sallam annahu qaala maa yusiibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta ash-shawkatu yushaakuha illa kaffara Allahu biha min khataayaah muttafaqun alayhi wal wasab al marad kon inshaa Allahu ta'aala al imaam euh, an-Nawawi rahimahullah di ñëw ci hadiisu fanweer bi ak juróom-ñaar gisoon nañ ci hadis bi passé lañ bu 36 bi bu Seydina Mawlana Ibn Mas'ud bi nga xam ne ci lay wax ci la yonent ma sa saam di imité di wane tey nettali mbiru yonent boobu la nga xam ne ay ñoñam dañ ko dóoroon ba dereetal ko muy faxas deret ji di fomp deret ji ci xar kanamam te naan allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun yow bo sama borom ighfir yal na nga jéggal li qawmi ci samay ñoñ ndax ñoom kat dañoo xamul hadis boobu lenn lañ waxuloon mooy ban lëkkaale la am ak bunt bi mooy eh, di muñ mooy nit ki muñ gi nga xam ne moom lay muñ lor yi muy jote ci diine l'islam gi nga xam ne moom lay woote moom la ne waaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon nettali mbiram te moom ci boppam mu dund lu mel noonu mooy dafa jéggal ñan ñoo xam ne ay yéeféer lañu waaw waaw ñaanal leen jéggal ndax li ñu def mën nga leen alal muy di lor yonentub yàlla alayhi salaatu wassalaam bu dee ne yow gisoon nañ keroog bi ñuy gis nettaleb xale bi ak buur ba ar-raahib ak buur ba nga xam ne moo doon tabo taaloon Uxduud ya kàmb yam defoon safara gisoon na alquran lan la ci wax di ci dugal nit ñi innal ladina fatanu almu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannama wa wala adhabu alhariq dëgg dëgg dëgg dëgg ñi nga xam ne dañooy mbugal di lor way gëm yàlla yi góor yeeg yu jigéen yi te tuubuñu ginnaaw gi dinañu am mbugal moo xam ne mbugalum jahannama safara ak mbugalu euh, moo xam ne muy lakke la loolu bu dee mu'minuuna ordinaire yi la ak ñi nga xam ne ak mooy ñooñu yu ab ci kanamu yonent mooy amul yàppaa fut waaw waaw ka nga ka nga def lu ñaaw nag say daan day proportionnel selon ka nga def la mbir ma waaw ñii ab yonent lañu def lii ba koy nàccal waaye mu supporte loolu yëpp muñ loolu yëpp ñaanal leen borom bi jéggal leen malgré lu def léegi yow dama lay laaj yow mi nga xam ne nee nga da nekk ci yoon nee nga da ngay roy yonent bi alayhi salaatu wassalaam te ku la xeelu sax nga mere ko mere goo xam ne yéene ko ak dee te kat la xeelu jullit la ñii ay yéeféer lañu woon ñii ay yéeféer lañu woon waaw lor yonent ba nattal ko deretam di génn waaye mu ne borom bi yàlla na jéggal leen ndax dañoo xamul dañoo xamul la yeneen pare saa saa waxoon taay tamit dañ doon fàttali fan yi yëpp yaa mala laa yaa malakal jibaal déet yow malakul jibaal malaaka yor montagne bi ba ko borom bi yónnee ngir pare na ngir boo ko joxee ndigal mu jël ñaari montagne yi alak waa Taif waaw mu ne ko déedéet yow malakul jibaal te ñooy ay yéefar lañu woon yeneen ci ba alayhi salaam daal di leen jéggal yow nag lan ngay xalaat ki nga xam ne jullit la loor la kese nga bëgg koo yéene deeta nee nga yaa ngi roy tànk yonent bi alayhi salaam xam nga ne royoo ko déedéet mooy kon dañ ciy jàng di mun li nga xam ne moo lay fekk ci diine jii nga nga nekk tërëlin wii nga nekk xam ne nag ha mooy mooy yoonu yoonu nattu li yabluwakum ayyukum ahsanu amala suñu borom nee na dafa bind dee. dundu dundu dindu dundu ngir mu nattuñu nattu leen saytuñu daal di ñuy examiner xool ana kan ci ñun moo gën a rafet jëf kon nag ki gën a muñ kooku mooy ki gën yonent yi alayhi salaam xadiis boobu loolu la ñuy jàngal ci buntu muñ lañ ne waaw bu leen yaakaar da nga naan ay wa léegi da ngay woote ci diine wala da am am na lu la yàlla jox ci xam-xamu diine nga koy wasaare rek ke yow lu la neex kese ngay dégg dinañ la dénigrer dinañu wax sa der lu dul noonu dinañu la sax tuumaal waaw ci yoo xam ne allahu xam na ne loolu lépp amul waaye daa def muy dal sa kaw di dal ci sa der ngir xool kayfa tasna nan ngay jëflante ak ñoom est li ngay woote di di wax di jàngale tey wax naan muñ nañ leen muñ ak yooyu est yow mu ngi ci mu yow yow mi koy wax waaw nga mën a muñ lool surtout boo gisee deret nga xam ne ñenn ñi bu ñu gisee seen deret tàggoog seen sa seen sago waaye lool teewul yonent ba alayhi salaatu wassalaam ñaanal leen jéggal ñoom ñépp ne allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun nañu tàmbali li jéggale tey jëllale waaw gisoon nañu la borom ba waxoon te al imaamu Nawawi rahimahullahu taala ubbee woon ko buntu bi li suñu borom ne woon wala man waaye wala man sabara wa ghafara ay képp koo xam ne muñ na te jéggale inna dhalika la min azmi al loolu de moom bokk na ci yi nga xam ne mbir dina dogu kon nag nañu fexee jikkoo woo loolu moom lañu fàtte woon ci jotaay bii bii ñu génn kon nag insha allahu taala tey mu ne wa an abi Sa'id hadith numéro 37 mu ne wa an abi Sa'id mu ngi jële ci sahaaba bu naan abi Sa'id wa abi Hurayra ak Seydina Abu Hurayra kan mooy Abu Sa'id non yow laay laaj man kay <laughs> wa an abi Sa'id ku Abu Sa'id gis nañ fi ay ki yoon ah ko moom mooy Seydina Abu Sa'id al-Khudri ma la wax kay Sa'd ibn Malik ibn Sinan waaw ibn Ubayd ibn Sa'laba ah ibn al-Abjar Xudra ibn Awf ibn al-Haaris moo tax ñu naan ko al-Xudri seen maam joo jële Xudra ah kon mooy Abu Sa'id al-Xudri wa Abi Hurayra hadith bi ñaari saxaaba ci ñaari saxaaba lañ ko jële te ko jële ci ñoom mooy Seydina Ata ibn Yasaar al-Hilaali Abu Muhammad rahimahullahu ta'ala moom moo ko jëlee ci ñoom ci ñaari saxaaba la jëlee xadiis bi kon Seydina Abu Sa'id ak Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhuma yal na borom bi kontaan ci ñoom te gërëm ñuy solo di jëlee ani nabii sallallahu alayhi wa sallam ñuy jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala te nee na ne maa yusibu al muslima al muslima mu du dal aji ngëm yàlla min nasabin ci loo xam ne coono la amul benn coono buy dalub jullit luy dalub jullit nekk coono walla wasabin du ceegante ne feebar boo xam ne day takkook moom waaw feebar boo xam ne buy dal ci yaramu nit ki ba pare di takkook moom moo tax suñu boroom ne woon fële ne yéeféer yi walahum azabun wasib mooy azab boo xam ne mu ne ñeel na leen te dina leen ñeel mbugal moo xam ne day takkook ñoom saxook ñoom lazimun sabit waaw mu ne kon du caagante ne li nga xamante ne nii mooy loolee muy feebar boo xam ne day takkook boroom du caagante ne loolee wala wasab waaw wala hammin waaw du caagante ne loo xam ne da koo préoccupé teg ko hein ki mu mu mu mu mu ub bopp bi waaw dafa bokk ci feebaru biir yi nga xam ne nit ki day nekk nii alhamdu bopp bi boo ko gisee rek xam ne kii am am am am am na quand même lu ko am na ci lu mu ne waaw am na ci lu mu ne léegi mu ne walla xasan du caagante ne lu ko dal ci njàqare loo xam ne njaqare gu ko dal wala adan du caagante ne lor wu ñu teg ci yaramam wala ci deram wala ghammin du caagante ne li nga xamante ne mooy yoo xam ne feebaru xol la day tax xol bi xat waaw du yépp xatta li ko laal moom way gëm ya way wommatu gi xatta shawkatu même sax li nga xam ne ak dégg la goo xam ne yushakuha goo xam ne moo ko moo moo ko jam illaa lu dul bu ko dal ci lii moom bu aji wommatu gi illaa lu dul kaffara allahu biha min xataaya borom bi dina ci fare jaare ko ci loolee ko dal ci yenn ci yii lu dul dina ko faral ay bakkaaram ci ay bakkaaram wala nga ne dina ko faral ay bakkaaram waaw mu ne wal wasabu kanta al wasab loolu mooy almaradu mooy li nga xamante ne nii mooy ak feebar waaw kon mu ne xadis bii nii da ne muttafaqun alayhi bo d'abord muttafaqun alayhi mu ne al imaam al Buxaari ak al imaam Muslim rahmatullah alayhima daal dinañ koy solo naka noonu seen seen sëriñ al imaamu Ahmad solo na ko ak al imaamu Tirmidi rahmatullahi ala al jamii mu ne wal wasabu kanta mu mu boobu. baat boobu ngeen dégg ci hadis bi ci hadis bi wala wasab mu ne al wasabu lool mooy al maradu mooy feebar ah <laughs> lii gisoon nañ ko ci masaali wo <laughs> oh, nan oh, la waxate woon wal wasabul wal wasabul maradu dhal qawlul mufid akhrajahu ash-shaykhani an abi sa'id wa an abi hurayratin haadaani qad saahaba anhum rida rahmani voilà foofu <laughs> gisoon nañ ko ci baab mooy ci bund bi doon wax ci wàllu muñ waaw wal wasabu ah Cheikhul Xadim radiyallahu anhu mu ne wal wasabu kanta baat boobu di al wasab al maradu mooy feebar mu ne daal qawlal mufiid wax ju am solo ji nag wala kan moo ko wax mu ne axrajahu shaykhaani ñaari sëriñu xadiis yu mag yi ñoo ko solo muy al imaamul Buxaari ak al imaamul Muslim moom lañ naan muttafaqun alayhi waaw ci kan lañ an Abi Sa'id mooy al-Xudri wa Abi Hurayratin ak Seydina Abu Hurayra mu ne haadaani ñaar ñi qad saahaba ànd nañu saxaaba yonent bi lañ woon dañoo ñaar anhum saxaabaay yeneen bi yëpp yal nekk ci ñoom ridar rahmaani ngërëmu borom bi nga xam ne moo fees dell gër ma ne xadiis bii nii la doon wax waaw kon mu ne wal wasabu al imaam al al marta léegi nag ñu ñëw ci xadiis bi ñëwaat ci wax nañ la ñeneen ñi ko solo en dehors de Shaykhan euh, euh, kon mu ne yeneen ci ma ne saa saam dane amul waaw premièrement Seydina Abu Sa'id ak oh, Seydina Abu Hurayra loolu day wane ne taalibe bi il nekk koo xam ne du ne man ci kenn kese laay jànge ah ah non eh. nekk ma doon nga Abu Sa'id këy ku takkoo woon ak moom est-ce Abu Hurayra këy ku takkoo woon ak moom Abdullah waaye taabi'i yi li la Seydina Ata ah, Ibn Yasar rahimahullahu taala mën a jël hadis bi ci ñaari saxaaba mooy yemalewul woon boppam ne man benn sëriñ naa am bon man daal kii doy na ma après waaye ñi ci des bon grawul quoi déedéet mooy kuy sàkku xam-xam al hikmatu dallatul mu'min la yeneen tubaab saa saa waxoon gis nga sax xam-xam lii mooy li nga xam ne aji ngëm yàlla ji rawatina aji ngëm yàlla ji kay sàkku xam-xam rawatina ko moom moom lay wër te ngëm yàlla bu nekk mooy sàkku ko du xam-xam la war a doon waaw ko fekk rek di koy jël. kon nga gis moom mu jël ko ci ñaari ponkal ñaari sëriñ muy radiyallahu anhu ñu jël ci yonent bi alayhi salaam ñu ne maa yusibul muslima al muslima du dal way ngëm yàlla min nasabin ci benn coono kon ñu xamee ci ne ndeke coono yi ñuy dal ñu naan waaye man de damaa daggale saay topp daman daal ci liggéey bi laa ne bu dee amoon nga yéene def ko jaamu yàlla loolu lépp yaaba la waaw ndax yonent bay saa saa ne maa yusibul muslima min masabin ci coono wala wasab du jàggante ne feebar bu takkook moom waaw boo xam ne da koy sooxaale dem na fu ne faju na fu ne waaye daal gaa yi mënuñ ci dara muy sooxaaleek moom feebar boobu noonu du nekk lu dul loo xamante ne borom bi mooy la lam jeexale wax ja illaa kaffara allahu biha min xataaya du dul benn bu nekk ci lii bu dalee jàpp bi borom bi da ciy far ay bakkaaram waaw waaw kon mu ne wala wasat wala hammin waaw wala hammin wala hazan wala adan wala gham baat yi nag dañoo xawa niroo waaw dañoo xaw niroo moo tax am na ci boroom xam-xam yi ne ñett yi benn mbir la mooy alhammu day nekk loo xam ne fi muy jóge mooy ci ay xalaat nit ki xalaat ah di li nga xam ne moom lay xaar mu dal ko ci ay lor xam nga mu ngi xaar loo xam ne mu ngi koy ragal ay lor yu ko nar a dal ay problème yu mu nar a dal mu ngi xaar wéy wéy affaire bu ñëwee di appréhender affaire boobu loolu muy muy préoccupé nekk loo xam ne mooy soxlaal sa xal sa xelmeeg sa xalaat ni que ne am na loo xam ne yii sa xalaat yëpp nekk ci ci musiba booy tiit sa kanaan ji loolu moom bu dalee ñu ne loolu mooy alxamu danay danay yitteel lool waaw wal xam kanta alxam ñu ne mooy musiba la boo xamante ne nii moom moom alxam day nekk musiba goo xam ne ah sa xol lay laal waaw xaru bi la xool bi lay affecté ci loo xam ne ay tiis yu la dal sa xol nekk ci mu jàpp sa xol bi lool waaw affecté ko mel ni mënatoo di xalaat leneen wala di jum ci leneen ñu ne wal xasan kanta al xasan nag moom daa nekk loo xam ne dafa jàll xam nga bu may bu may bu may am euh, euh, di am euh, lu may lu may triste mooy daa jot a jàll loo xam ne xew na pare ma am ci njàqare voilà loolu mooy loo xamante ne nii nit ki bu ko bu ko ñàkkee day gis ne perte na lu rëy loolu nag xew sa xol bi dañuy nekk nekk ci njàqare lu fekk moom mu ñàkk loolee loolee la loolu mooy loolu la loolu mooy différence entre ñett waaw mu ne hatta al-ghamu waaw alxamu moom da lay moom tamit waaw nga xam ne moom itam xol bi lay affecté waaw alxamu sa xol bi lay affecté nga xam ne yow dootoo da ngay xat waaw da ngay xat lool mel ni xol bi daa am lu ko wër ci ay soucis yoo xam ne dalay lay teg ci état boo xam ne c'est pas confortable waaw mën na laa sax tere lekk. man la tere naan dangay ngay dekk rek jeex nit ñi dañ gisee ba pare nga nekk koo xam tout le temps t'es pensif ku la gis da ngay danaan ko waa ji moom day xalaat rek moom moom mooy xalaat ci xalaat rek la dëkk foo ko gis mu ngi mu ngi xalaat na bàyyi xalaatam yu bari yi moo koy jeexal waaw mën na koo sax yóbbu laa bi seen <laughs> ñenn ñi lañu wax lool <laughs> mu ne loolu la hatta shawka même li nga xam ne mooy ndég ndég épine épine boo xam ne yu shakuha boo xam ne da doon dox jéggi ko wala nekk ci tool bi ah wala ji di di gub ndeke yoo ëpp xaaxaam jaar war a jaar ci xaaxaam ñu koy jam noonu loolu lépp ak xompalaayeeg dig yeneen ak yépp mu ne loolu amul dara lu ko ci jam illaa lu dul ne way wommatul yàlla gi kaffara allahu biha borom bi na ko ci faral min xataayaahu ci li nga xamante ne nii mooy ci ay bakkaaram allahu akbar kon nag affaire baa mooy daal yii nii dafa làmboog lépp loo xam ne luy dal nit la ci yoo xam ne neexul ci ay nattu moom la wax nasab wasab ham hazan agan ram ak shawka loolu lépp mooy dañoo dañu fee nekkal lépp loo xam ne luy dal ci yaramu doomu aadama wala xolam di ko préoccupé mu nekkum natt bu ko mën a dal yooyu yépp bu ko muñee xam ne boroom de ko teg lu dul ne borom bi illaa kaffarallahu biha lu dul ne borom bi dina ko ci kafaaraal faral ko ci ay bakkaaram kon nag jullit bi loolu la nañ ci jànge kon buntu muñ lañ ne waaw mooy lépp lu ñu dal nañuy fàttale ko suñu borom te xam ne borom bee ko nattoon lu yàgg ne dinañu dal man nag jaam laa li may man mooy sant yàlla di ko jéggalu waaw waaw di dellu ci moom loolu lépp nekk loo xam ne lu dul day far suñu bàkkaar yi kon muñ lépp lu ñu dal ci suñu yaram lépp lu ñu dal ci suñu xol lu neexul ak yooyu yëpp yu ñu préoccupé def ko ngir ut ci ngërëmu yàlla borom bi fay ñu ci li nga xam ne mooy jéggaluk suñuy bàkkaar mu ne wal wasabu al imam nag mooy al maradu mooy feebar kon yem noonu wajata bi di ñëw insha allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa